a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati nuur baada acuudu billahi mina shaytaani rajiim inna alladiina jaa'uu bil ifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharran lakum bal huwa xayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim kon suñu boroom di nettali xaadisatul ifk loolu la siiwee muy xew-xew bi nga xamante ne mooy duur wu mag wi bi nga xam ne moom lañu tegoon ci gi nga xam ne mooy loosu sayyidatu Aïsha at-Taahiratu bint bint Taahir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma te jam gu ñu ko jam nag doon ko tuumaal mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam lañ tuumaal ci li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy koo xamante ne ci waa këram bokk ci ki nga xam ne ba ko laajee comme ni xadiis bi ne xadiisu mawlaana abdallah muy amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu nekk ci saxiixayni bi nga xam ne ci la ko laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ana kan nga gën a sopp ci nit ñi dane ko dane ko abu bakr mu ne ko no waxuma mala ci kii waxuma la ci kii non non ko aisha kan nga gën a sopp ci nit ñi mu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko noo waxumal ci jigéen ñi ci góor ñi daal mu ne ko abuha baayam moom moo ci tegu muy Seydina Abu Bakar laa gina a man yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko way summa man way yonent bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw seydina Abu Bakr kan nga gën sopp mu ne ko ah, Umar mu ne Umar radiyallahu taala ndax moom dafa yaakaaroon ne moom lay wax moom Amr ibn al-As nee na way ma gis ne ndekete mu lim ñu bari man bokkuma ci ma xam ne kon nag mbir maa ngoog mun suñu boroom ne innal ladina gaa yi nga xam ne nag di wax ci nettali boobale di ko ñëw di ko setal laaya yi yépp di setal sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne innal ladina gaa yi nga xam ne jaawu ñoo fi dikkee bil ifki ñoo fi indi nduur tuuru mag wi sos bi nga xamante ni moo gën a ñaaw ci wax lu amul mooy tuumaal gi ñu tuumaal sayyidatu Aisha lu ñaaw loolu la radiyallahu anha suñu borom ne usbatum minkum gaa yi fi indi coow li indi fi rumeur boobu fen wu mag woo wale duur wu rëy woo wale usbatum minkum benn mbooloo lañ boo xamante ne ci yéen lañ bokk de waawow mooy bu kenn jàpp ne ñu naan juifee ko def wala boog mooy waa ah, waa ñi nga xam ne gëmuñu woon dara ne woon foofu waa Medina muy ñi nga xam ne daal ci arab yi te doon gaamu ay ay ay laatak yooyu ñoom la déedéet déedéet ñi ko indi ci seen biir la problème bi xew seen biir la xewe mooy ñoo xam ne ñoom ci yéen lañ bokk ñenn ñi dañuy wane ci yéen nañ bokk muy naafiq bi président naafiq yeeg taalibeem yi waaye am na ci julit ñu baax ñoo xamante ne comme niñ la ko tudde woon ku mel ni ñoom ñoom ñoom ñoom Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ak ki nga xamante ne ni mooy Misbah ibn Uthatha ak ki nga xam ne mooy xam na Hamna bint Jahsh radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñii ci lañu tey ci yéen lañ bokk kon am mbooloo lañ de moo xam nañu bokk ci yéen laa tasabuhu suñu boroom nag ni xew-xew boobu fi xew fan yi yépp nga xamante ne moo lëmb dëkk bi ku nekk di ko wax ak di di wax di wax ak lu xam ak loo xamul mu ne laa tax sabuhu looloo lool le bu leen ko jàppee charran que ne ñaaw lu ñaaw kese la lakum ñeel leen déedéet mooy du charr mahd mooy ne tuumaal googu ak xew-xew boobu nga xam ne ay fan Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam loolu la nit ñi doon waxtaane ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéeg ci minbar bi def ci xutba ne moom xamalul waa këram di soxna soxnaam lu dul lu baax est ce que duñu ko duñu ko lan mooy lan di daal di wax daal saxaabaa mi surtout waa lansaar mu ñu fegal ko koo xam ne day wax ci soxnaam moom lu ñaaw muy Abdallah ibn Ubay ba kenn ci sangu waa lansaar waa waa waa waa banu Abdil Ashhali di Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu jóg na yonent mi alayhi salaatu salaam bu dee kenn la ci ñun ñun dinañ ko faat bu dee kenn la ci waa suñu mbokk yii muy waa Aws ñun dinañ jóg def ci moom loolu léegi nag ci la sey naa Seydina Abu euh, euh, Sa'd ibn Ubaada beneen sangu beneen kii bi ne ko doo ko def de ba mu nar a indi problème ak yooyu yële ne ko lim bokkul ak wax ju bari ba jóg yooyu yépp léegi nag loolu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la suñu borom ne laa tahsabuhu bu leen ko yaakaar ak sharran mbon kese la lakum ñeen leen am ba des huwa li am ba de sax xayrun lakum moo gën ci yéen ndax nattu mooy li borom bi tax mu bind jaam yi ndax waxul woon ne tabaaraka alladi est-ce que waxul woon ne tabaaraka barkeel na alladi ki nga xam ne bi yadihi ci loxoom dong la ne al mulku nguur wa huwa ta moom ala kulli shay'in qadir moom moo capable moo man lépp huwa alladi mooy ki nga xamante ne moo bind dee ak dund li yàlla waxu ngir mu nattu leen ayyukum ngir xool ana ci yéen ahsanu amalan moo gën a rafet jëf nag loolu kay nattu la lii nattu la moo tax mu ne lii nattu la boo xam ne borom bi dafay tàggat dafay ciy tëgg julli ñi wan nit ñi ndax borom bi xam na bu ba pare yi nga xam ne ay erreur la yoo xam ne am nay jullit yoo xam ne ay défaut yoo xam ne yu ñaaw la yoo xam ne baaxul ci ay jikko yu nekk ci ñoom ñu war koo réparer bala ñuy ñëw yowmal qiyaam ndax foofu moom bu àggee foofu ak moom du baax ci ñoom mu wan leen loo xam ne day wane jikko yooyu daal di koy faj ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu la koy faje ci saxaaba yu mag yooyu ñu nga xam ne mooy nekk koo xam moom lañ la tuddaloon ñoom Seydina Hassan ñoom Seydina Misbah ñoom Seydina ki nga xamante ne mooy na bint jax ngir tamit mu nekk njàngale pour ñi ñëw ci ginnaaw nga bañ a nekk crédule mooy nit waroo nekk luñ la wax nga gëm surtout loo xam ne lu ñaaw la lu ñu teg ci deru koo xam ne kenn xamewu ko lool même buñ la ko masee wax ki la ko wax ak ki man di doom waroo ko gëm voilà loolu mooy li nga xam ne mooy base la moo tax lii xew nga gis suñu réew yi dañuy jël benn journaliste boo xam ne teg tekkiwul dara wax ci benn waay boo xamante ne deful dara tuumaal ko gaa yi topp ko ba kii léegi nag mu jeex mel ni daal léegi loolu des ci deram après même bu trouvé na waxul dëgg loolu di des ba loolu li tax mu ñuy dal mooy ñàkk nekk ñoo xam ne dañuy tasabut di leerlu xabaar yi ku ñu joxub xabaar kenn du la gëm lu dul lu leer nag wala ñu sànni la fële te loolu waxoon nañ ci tuuti li al imaam al Ghazali rahmatullahi alayhi daal di woon wax ci Ihya ulumuddin di wax nan ngay faje lii nga xam ne mooy namima ak rambaaj ak yooyu yooyu gis nga boo ko àndagee mooy di ko doxe loolu moom kenn dootul la jëw kenn dootul jëw sa kanam te kenn dootul nettali aw jëw wala ñu lay nettali ay wax yoo xam ne demewul noonu wallahu ta'ala alam kon nag suñu boroom ne kon bal huwa liyam ba des moom xayrun ko moo gën ci yéen li kulli mri'in kenn ku nekk nag ci yéen jullit ñi minhum ci ñoom ñi nga xamante ne nii ñooy mbooloo moo mële indi woon fi wax joo jële te wasaare ko fi ku nekk ci ñoom mag maktasaba dina am li nga xam ne moo ko fàggu dee minal ismi ci bàkkaar bi mooy bàkkaaru tuumaal koo xamante ne nii mooy ku selli noonu soxna ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam di di ko tuumaal loo xamante ne nii mooy demewul noonu njaaloo wal iyaadu billah mu ne ku nekk ci ñoom rek la nga fàggu diñ ko am moo taxit ba nga xam ne ci la mbir yi leer ku nekk teg nañ la juróom juróom ñetti fukki yar ya nga xamante ne nii mooy quatre-vingts coups ya dóor nañ la ko mu ne walla di kantaa ki nga xam ne tawalla kibarahu mooy ki nga xam ne moom moom méngoo daal di occupé wu nag kibarahu la gën a rëy ci mbir mi mooy ka nga xam ne daal daanaka moom moo yenu li dina màgg ci mbir mi di ko yaatal di ko xuusta ci moom la jóge ba pare di ko yaatal fu mu toog da doon def nag lu tuut ba moom ni muy waxee mooy ardu boobu ñu la waxoon nga xam ne day junj ko ne waa ji day jaaloo mais du ko wax lu leer mooy Abdallah ibn Ubay moom la suñu borom di wax fii ne wala di ki nga xam ne te wallaa moom moo moom moo moom moo yenu daal di ëpp daal di chargé wu kibaru wóola gën a rëy mu tukkee ci moom te mu koy yaatal fu man di doon minhum te bokk ca mbooloo mëla mbooloo moo mëla la hu ñeel na ko dina ko ñeel azabun bugal azimun bu mag boo xamante ne mu ngi koy xaar bu mag ku koy xaar yawmal qiyam ndax boroom bi de façon moom defoon na ne Abdallah ibn Ubay du mës a tuub moom de toute façon bu ñu ko dóoree ay yar fii it yawmal qiyaam de toute façon loolu taxul mu tuub waaye dinañu ko fëgg ay yar fële dinañ ko duma mbugal yu taratar yawmal qiyaam loolu mooy li dëgër que moom la comme ni ko sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha waxe ci hadith bi nekk ci saxiixayni di nettali nettali bii nekk nga xam ne alladi tawalla kibarahu mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul président naafiqi loolu nag la benn waay doon wax benn buur boobu Abdul Malik voilà euh, al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan waaw moom la wala voilà al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan muy Abdul Malik ibn Marwan kenn ci ñoom ñaar muy doom ji wala wala baay ji dama jàppatul exactement doom nekkoon xalifa ci Omeyyad yi léegi mooy bi les marwanit quoi jam waa waa kër marwan bi nee ni nga xam ne ñoom ñoom biñ nee xalifa léegi imaamu Zuhri muy nekkoon sëriñ ci ñoom imaamu Maalik imaamu Shaabi imaam al al al Awzaa'i imaam as-Sufyaan yi ñoo ay Sufyaan seen sëriñ la woon ñoom ñoom Shu'ba ibn al-Hajjaaj ngën ko yooyu nga xam ne ponkal yooyu ci borom xam-xamu hadith yu mag yi nga xam ne ñoom ñépp al imaam al Awzaa'i yi wak ñoom ñépp seeni taalibe lañ taalibe yi kan mooy taalibe yi Seydina Imaam az-Zuhri la léegi moom dafa ñëw ci moom dégg benn boroom xam-xam bu fa ne koo xamante ne mooy buur bi da koo laaj ne ko manil la di tawalla kibara mooy ki aaya bii di wax ne mooy ki nga xamante ne nii moom mooy moom moo yen woon ngar daaj woon li gënoon rëy ci bàkkaar bi doon koy doon ko siiwal doon ko yëgale doon ko tas ku ne mooy di tuumal Sayyidatu Aisha loolu le radiyallahu anha waa ji ne Seydina Ali la mu ne ko moom buur bi ne kooku dégg naa ne Ali la léegi kii mu ne ko déedéet léegi bi ko borom xam-xam boobu waxee Seydina kii mu ne ko déedéet Ali la loolu la ko buur bi wax léegi na kii ne ko Seydina imaam Zuhri yi dugg si radi rahmatullah alayhi mu a ko yow Zuhri mu ne ko yaw kan mooy kooku mu ne ko kooku kii Abdallah ibn Ubay la mu ko déedéet Ali la mu ne ko waay mu waxoo dëgg lu Ali la mu ne ko way man ngay wax yow buur bi man ngay wax Zuhri man a naan damay damay li ma wax amul way yow laa ummalaka yàlla bul am nday nga naan la way yàlla bul am yaay wayow man ne ko gis nga wayow ah, man urwa moo ma nettali ibnu zubayr di urwa bu nga xam ne soxna doomu sayyidatu kii la euh, sayyidatu euh, euh, asma bint abi bakr radiyallahu anhu doomam la moom umuma moom moo ko nettali jële ci sayyidatu aisha wax ko yeneen yi ñu bari ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii euh, utba ibn kii fàtte naa tur yi te sa mooy ah, ibn utba ibn ubaydillah voilà ubaydillah ibn utba ibn mas'ud <laughs> voilà radiyallahu ta'ala anhu moom itam mu ne moom moo ma nettali ñoom ñoom ñu jële mooy mooy mooy abdullah ibn ubay yow nga bëgg maa wax que ni ma ne ma doon du moom yow loolu mooy lan waaye ba pare ma waxuma dëgg waaye yow bul am day nga naan yàlla bul am yaay nga waaye man gis nga bu ma déggoon sax ci asamaan ab baat kaddu bu ne man ne ne wax lu dul dëgg dagan na du ma wax lu dëgg nga naan ma lool loo tax ma ne woon gis nga ba ma ko doon njëkk ba ma ko doon wax ci benn tafsir que ne lii mooy wane ne xoolal ñi nga xam ne xamuñu dara ci xam-xamu xadiis toog naan waaye boroom xam-xam yi dañ doon defaral buur yi ay ay xadiis walla lu leen neex ma ne wallaahi ñoo tooñ ñoo xamante ne nii wallaahi loolu rek mën na leen alak wax jooju ñu leen di wax ñu mel noonu ñooy ñii nga xam ne taxaw ci buur mu jiite julli ñépp xalifa laa mu ne ko way ma ne